fi lbab sadisi walxamsin waan imran bni husayn radi allahu anhuma an annabiyi sala allahu alayhi wasallam annahu qaal xayrukum qarni summa alladina yalunahum summa alladina yalunahum qaala imran radi allahu anhu fama adri qaala annabiyu sala allahu alayhi wasallama marratayni aw talaata summa yakunu bacdahum qawmun yachhaduuna wala yustachhaduun wa yaquunuuna wala yu'tamanuun wa yandiruuna wala yuufuun wa yadharu fiihim as-siman muttafaqun alayhi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 ci suñu jotaay bii ñu génn gisoon nañ hadith numéro cinq cent huit juróomi téeméer ak juróom ñett mu ne woon wa an ibni umar radiyallahu anhuma annahu qaal kunna juluusan ma'a rasulillah sallallahu alayhi wa sallam id jaa'a rajulun min al-ansaari fa sallama alayhi thumma adbara al-ansaari gisoon nañu hadith boobu walillahi alhamdu wal minna waaw alhamdu wal léegi eh, moom Seydina Imran mi léegi nag eh, eh, kon gisoon na joob léegi nag xadis bi ci tegu bokk al imaam an-Nawawi di ñu indil xadis bu Seydina Imran ibn Husayn muy Imran ibn Husayn mu ne wa an Imran ibn Husayn numéro cinq cent neuf hadith numéro cinq cent neuf mu ne waan Imraan ibn Husayn Imraan ibn Husayn mu ngi jële ci Imraan di doomi Husayn radiyallahu anhuma an nabi muy jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala mu ne nee na mu ne xayrukum ki gën ci yéen ki gën ci yéen mooy lan qarni mooy jamono ji mu dund li nañ ñëw ci xarn nan la ko boroom xam-xam yi di <coughs> wuute bi ci ab dañ na léeg dañ naan siècle bi mu dund waaw mu ne summa alladina yalunahum ginnaaw sama bos man yonent bi alei salaam ñi gën mooy ñi nga xamante ne nii mooy ñi tegu ci ñoom la summa alladina yalunahum ginnaaw ñooñu ñi ci gën mooy ci sama xeet mooy ñi nga xamante ne te gën ci yéen mooy ñi nga xam ne ñooy ñëw gannaaw ñoo ñële waaw mu ne nag qaala imranu mu ne seydna imran nag radiallahu anhu eh, nee na fama adri man nag xaw ma qaala nabiyu ndax yonent bi alay saa salaam daf koo wax ni ñaari yoon aw salaasan wala ñetti yoon thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum loolu nag leeruma waaw waaw mu ne summa yakunu yonent may saar saam mu ne nag mu teg ci ne eh, mu ne dina nekk ginnaaw gi baadahum seen ginnaaw xaw qawmun ay nit yoo xam ne yashhaduuna dañuy ñëw di seede wala yustashhaduuna ka kenn sàkkuwul seede ga ñuy seedewul waaw dañuy ñëw ne dañuy seede te kenn laaju leen ko wa yaxuunuuna ñuy wor nekk ay woraatekat yu mag a mag a mag wala yutamuun yutamanuun te kenn du leen wóolu waaw wa yanziruuna dañuy wax wa yanziruuna di wax wa yanzuruuna waaw ni ko al imaamul xaafid ibn Hajar rahimahullah leerale bi muy sara xadiis bi mu ne wa yan kon wa yanziruna ak wa yanzuruna mu ne wa yanziruna ñuy joxe di nisar quoi Allahu akbar mooy de ñu ne nisar nañu nàngam waaye wala wala yuufuuna de du ñu matal seen nisar ya mukk waaw dañuy jël naan nisar nañu lii bu ñu borom bi dafa leen nàngam ñu def waaye bis bu borom bi defee la box bëgg ñu bëgg a fàttali ñu gisaroon ne dinañ ko def mu ne wa yazharu fihim as-simanu mu ne te dina feeñ ci ñoom as-simanu mooy l'obésité waaw mooy ay nit lañ yoo xamante ne nii seen lépp ci lekk ak naan lañ ko jëmale ak seen seen seen àddina rek topp àddina bi ak bànneexu àddina waaw waaw nga gis ne li nga xam ne moom la médecin yi di jooy ci naan naan naan naan naan ñàkk yëngu gi waaw ah. nekk fenn rek tey jël lekk yi nga xamante ne bourré de calories ak yooyu moo tax li nga xam ne mooy ak siman mooy l'obésité mooy ak yaram gu gu gu jéggi dayo day bari ci ñoom am yaram gu jéggi dayo mu ne xadis bi muttafaqun alayhi al imaamu al buxaari ak al imaamu muslim rahmatullah alayhima ñoom ñoo ko bokk solo léegi eh, laaj bi mooy est-ce que ñoom dong ñoo ko solo ñu ne la déedéet <coughs> hadis bi nii al imaamu Ahmad ibn Muhammad daal dina koy solo di seen sëriñ na ko noonu al imaamu Abu Daawuda al imaamu Tirmidhi tamit solo na ko al imaamu Nasaa'i rahmatullahi ala al jamii al imaamu Bukhari rahimahullah dogoon li ci ay bërëb yu wute ay bërëb yu wute. indi na ko ci terme par exemple boo ñëwee ci kitaabu fadaa'il ashaabi nabi sallallahu alayhi wa sallam baabu fadaa'il ashaabi nabi sallallahu alayhi wa sallam foofu euh, Seydina foofu ni mu ko indee ci terme yi xayru ummati qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum voilà qaala Imraan fama fala adri adhakara ba'da qarnihi qarnayni aw thalatha waaw léegi mooy dane xayru ummati qarni ki li ñi gën ci sama xeet mooy jamono ji mu dund mooy ñu dund ak man summa alladina yalunahum gunnaw ñoo ca topp summa alladina yalunahum ginnaaw ñoo ca topp Seydina Imran nag ne man nag xaw ma radiyallahu anhu est-ce que ginnaaw bi mu tuddee xarnam boppam dafa tudd ñaar summa alladina yalunahum summa alladina yalunahum wala ñetti yoon la ko summa alladina yalunahum summa alladina yalunahum summa alladhina yalunahum mu ne loolu nag moom dese na maa leer mais li nga xamante ne nii mooy kàddu yi nga xam ne mooy dëgg-dëgg ñun yi ñu ci am bi bi bi nga xam ne moo bokk li nga xamante ne mooy bii imaamul Nawawi indi moom mu ko indi ci kitaabu shahaadaat baabun laa yashhadu ala shahaadati jawrin idaa ushhida buntu bi mu def ci wàllu témoignage yi nekk ñoo xamante ne nii dañuy nekk ñoom dañuy seede bunt bi nga xam ne ah bul seede de ci seede goo xam ne seede gu dëng la gu ñaaw la gu dëng la duñ la nee seede ko bañal mu ne haddathana aadamu mu ne ki ñu nettali mooy aadamu di aadam hmm, ibn abi iyas rahimahullahu taala muy aadamu ibn abi iyas abdurrahman Abul Hasan al-Asqalaani al-Marwazi al-Baghdaadi rahimahullahu ta'aala qaala haddathanaa Shu'batu mu nekk ñu nettali mooy Shu'batu di Shu'batu ibn al-Hajjaaj ibn al-Ward al-Ataki al-Azdi Abu Bistam al-Waasiti al-Basri amiirul mu'miniin rahimahullahu ta'aala qaala mu ne haddathanaa nettali nañu Abu Jamra di Abu Jamra di Nasr ibn Imraan ibn Iisaa ibn Imran voilà ñii ne Ibn Aasim ñii ne Ibn Isaam la ah, Ibn Waasi' muy Abu Jamra ad-Duba'i al-Basri rahimahullahu ta'ala qaala mu ne sami'tu Zahda Zahdam Ibn Mudarrib mu ne dégg naa Zahdam Ibn Mudarrib di Zahdam Ibn Mudarrib al-Azdi al-Jarmi Abu Muslim al-Basri rahimahullahu ta'ala qaala sami'tu Imran ibn Husayn di Imraan di doomu Husayn radiyallahu anhuma parce que baayam baayam saxaaba la baayam Imraan moo tax am na euh, kii moo ko doon wax euh, al imaamu Dhahabi rahimahullah foog naa moo taxal loolu ne gis nga kii nii euh, Imraan ibn Husayn moom ak baayam ak Abu Hurayra ñoom ñoo tuubandoo loolu ku mel ni al imaamu al xaafizu Zahabi mu ngi koy wax ne ñoom ñoo ah, ñoom ñoo ñoom ñoo tuubandoo eh, ñoom ñett ñooñee eh? mu ne huwa wa abuhu wa abu Hurayra ma'an waaw ngi noonu te eh, nekkoon na juge moom Seydina Imran moo tax fi ñu def radiyallahu anhuma yal na borom bi kontaan ci ñoom ñaar nekkoon na juge fi nga xam ne mooy Basra ndax Seydina Umar ibn al-Khattab moo leen moo ko fa yónnoon ngir mu jàngal leen xamal leen seen diine waaw <laughs> moo tax Seydina al-Hasan al-Basri doon waat naan maa ngi waat laa wax ke ne amul kenn ku dégmal ci ñun ci saxaaba yi Basra ku gën Seydina Imran ibn Husayn mi radiyallahu anhuma al-Khuzaa'i muy Imran ibn Husayn ibn Ubayd ibn Khalaf ibn Abd Nuhm ibn Salim ibn Ghadira ibn Salul ibn Habashiya dem ba ni nga xamante ne ni moom al al-Khuzaa'i al-Azdi al-Ka'bi al-Basri rahim radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma annahu qaala noonu la imaamul Buxaari loola radiyallahu anhuma annahu qaala qaala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam xayrukum qarnii thumma alladhiina yalunahum thumma alladhiina yalunahum qaala Imraan radiyallahu anhu laa adrii adhakara an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam ba'da qarnayni aw thalaasan qaala annabi sallallahu alayhi wa sallam inna ba'dakum qawman yaxuunuuna wala yutamannuuna wa yashhaduuna wala yastashhaduuna wa yanziruuna wala am na yuufuuna am na wala yafuuna wala wala yafuuna wa yadharu fiihimu siman yooyu yëpp am na wa ya mooy eh, wala yuufuuna am na wala yafuuna am na tamit yooyu yëpp lu am la ay riwaaya imaamul Buxaari rahimahullah par exemple noonu la ko ndeefi Allahu akbar Allahu akbar loolu garaawa loolu vraiment mooy li garaaw wa yadharu fihim musliman la hawla wala quwwata illa billah la hawla wala quwwata illa billah waaw waaw mooy ñaar yooyu yëpp am na yuufuuna am na yafuuna lughataani kon eh, léegi mooy duñu matal dara doo leen amee ci ñoom confiance dañ lay trahir kanta al imamu abul husayn muslim ibn al hajjaj rahimahullah ndax dana muttafaqun alayhi rahimahullah moom mu ngi ko indi ci kitaabu fadaa'il sahabati radiyallahu anhum baabu fadli sahaba radiyallahu ta'ala anhum mu ne qaala moom mu di haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba wa Muhammad ibn al-Muthanna wa Ibn Bashar jële ko ci ñetti sëriñam di Abu Bakr ibn Abi Shayba Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Shayba al-Absi al-Kufi rahimahullah mu ne ko Muhammad ibn al-Muthanna di Muhammad ibn al-Muthanna ibn Ubayd ibn Qays ibn Dinar al-Anazi Abu Musa az-Zamini al-Basri rahimahullah wa ibn Bashar ak Muhammad ibn Bashar ibn Uthman ibn Dawud ibn Kaysan al-Abdi al-Basri yu nekk ki nga xam ne ñoom ñaar moom Muhammad ibn al-Muthanna Muhammad ibn Bashar sëriñu waa kutubu sitta jami'an mu ne sama ñetti sëriñ yi yëpp an Ghundar ñoo ko jëlee ci Ghundar di Muhammad ibn Ja'far al-Hudhali Abu Abdillah al-Basri rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana Shu'ba di bàyyi jiit leen muy Shu'ba ibn al-Hajjaj ibn al-Ward al-Ataki al-Azdi Abu Bistam al-Wasiti amir al-mu'minin qaala mu ne sami'tu Aba Jamra gis nañ ko sànq qaala haddathani mu ne nettali na Zayd ibn Mudarr gis nañ ko sànq sami'tu mu ne qaala mu ne sami'tu Imran ibn Husayn yuhaddithu radiyallahu anhu yuhaddithu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qaala inna khayrakum qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum summa alladhina yalunahum qaala imran fii da ko wax ñetti yoon ba pare nag mu ne imran ah summa alladhina yalunahum benn summa alladhina yalunahum ñaar summa alladhina yalunahum ñett qaala waaye nag imran ne fala adri nag xaw ma nag jàppatuma ak qaala rasulullah sallallahu alayhi wasallam ba'da alhamdulillah ba'da qarni marratayn aw thalatha est-ce que yonent way saa salam dafa wax ginnaaw bi mu tuddee qarnu boppam ñaari yoon wala ñetti yoon loolu nag ah wuuruma manuma cee dogu thumma yakunu ba'dahum qawmun yashhaduuna wala yustashhaduun wa yaxuunuuna wala yutamanuun wa yanziruuna wala yuufuun wa yazharu fiihim siman noone nii la ko al imaamu al al al kii solowee al imaamu muslim waaye eh, hadis bii nii en fait boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim boroom xam-xam yi dañoo nootal ñett xarn yi lu tax këni yonent way saab-saab bi waxee xarnu boppam da koy teg beneen teg ci beneen ñetti yooyu la mooy les trois premiers siècles de l'islam waaw lu tax hein mooy eh, eh, ndax Seydina Abdallah ibn Mas'ud ibn Ghafil ibn Habib dafa solo al-Hudali moom al-Kufi dafa solo xadiis bii bu mel nii moom it mu jëlee comme ni nga xamante ne boo demee ci euh, euh, sahih imaamul Buxaari yi na ko noon imaamu Muslim rahmatullahi alayhim hmm? eh, moom andi na ko léegi nag foofu eh, dafa foofu moom amul amul sikki sàkk imaam Musa wal Buxaari yi dane xayru naasi Abdullah ibn Mas'ud nee na yonent way saa saam nee na xayru naasi qarni thumma alladhina yalunahum benn ñu gën ci sama ci nit ñi mooy sama xeet sama sama sama xarnu bi ma dund sama maas gi ma dundal summa alladhina yalunhum ginnaaw ñi ci ja ñi ci topp summa alladhina yalunhum ginnaaw ñi nga xam ne ñoo ci topp mu ne nag summa yaji'u aqwamun tasbiqu shahadatu ahadihim yamina <laughs> wa yaminuhu shahadatu qala ibrahim wa kanu yadribunana ala shahadati wala wala <laughs> rek ay seede yu foo yooyu nit ñi di def moo imamul Bukhari indi ko baabun laa yashhadu ala shahadati jawrin ila ushida kon mooy moo tax dañoo boroom xam-xam yi nootal ñetti ñetti siècle yi nga xam ne bu bi imam muslim bi ne ñi nga xam ne yàllu nii mooy moom bi mu tuddee boppam ne ñi ma kii mooy ñi nga xam ne ñoo ànd ak moom voilà léegi ginnaaw lool kon xadiis baa ngi noonu walillahi alhamdu wal minna léegi nag ñu taxaw ci tuuti premièrement lëkkaale ma bunt bi waxoon nañ la ko ci bi ñuy jeexal xadiis Mawlana ibn Umar bi ci xat ci jataay ñu génn radiyallahu anhuma ñu ne la xoola rek bi al imaamu Nawawi ni mu doxale waaw te mooy doxal yi nu boroom xam-xam ni ku foog ni seen téere yi segguñu ko defuñu dara dañuy jekk rek te bon naa xëcc xadiis sàngam bind non dañ koo segg waaw dañ koo segg toppatoo ko jox ko yitte waaw mooy mu ngi doon wax Seydina ibn Umar radiyallahu anhu ne keroog yonent bi sallallahu alayhi bi ñuy dem di seeti Seydina Sa'd ibn Ubaada ma alayna ni'aalun wala xifaafun wala qalamis wala qumus namshi fi tilka sibaahi hatta ji'na mu ne keroog amuñu ay sandal ay carax yu ñu sol amuñu sax ay xuff ay ay ay ay ay ay sànke ay kawas yoo xam ne ci der la amuñu sax lu ñu teg suñu bopp ngir aaru ci naaj wi wala xumus amuñu woon sax ay xamis yu ñu sol loolu amuñ ci woon dara ñu ko doon dox kon ak seeni tànk neen seen dox ta kii bu tànk moom nga gis ne kon ñii gis ne seen xaal ni ñu mel ni ñu soree woon li nga xam ne mooy am ami àddina ak nuur ci li nga xamante ne mooy bànneex àddina yi am amu àddina yi te comme que ñoom ak ñoo àndoon te yonent bi alayhi gis nañ fi ci bunt bii ak bunt bi ko jiitu nañ doon ni muy dundeek ak colkoom ak laltoom ak yi nga xamante ne li muy lekk ak ñàkk lekk yi muy am ak yooyu yëpp ak xiif yi muy xiif léegi nag mu bëgg laa wax nag gis nga nag yoon waa ngi nii waaw yoon waa ngi nii kaay li koy ginay woneeti mooy xadiis Seydina Imran bi ne yonent way saa saa li nga xamante ne saxaabaan yi lii la borom bi gërëmaloon leen li ëpp ci ñoom waaw am na ñu mu amoon bi ñu mu mayoon ay am am bien sûr mais ñooñu seen am am yooyu fëkku leen woon waaye moom li mu tànnoon ak ñu bari ci saxaabaan yi jamono yi may dund nii leen meloon mu bëgg la wax nag kay kon nag kay <clears throat> nga gën a lii nii te xam ne lii mooy yoon wi da nekkul ne lool lool seenu jagle la nañ leen ko bàyyee ñoom fa ñu tollu ñooñu kookoo yeneen ci fa faral yi mu yar ah ñun ñi ci ginnaaw moom nañ ñu bàyyi rek ñuy noosaka ah, ci refa <laughs> yége yége di gi ñu ne mu ne la déedéet <laughs> xayrul quruni qarni day wane ne kon nag ah te ñooñu nag ku nekk la gën nga war a roy moo tax borom bi royloo ñu ko ndax mooy ci gën ci mbindeef yi waaw yonente wu yàlla bind bu mu yónni ciy jaam ña mu yónni ci ñoom moom yonente boobee lañ def la yàlla def royukaay pour ñoom ndax moo fëgg ñun nag borom bi daf ñoo defal lu rëy rëy mooy ki gën din ci ñëpp alal itlaaq ci mbindeefu yàlla yi moom lañu borom bi boolew ndaw jaroole kay way jëli moo tax ay way yaa ahlal islam ay way ñun waa islam nañu bañ a sàggane li ñu am de billahi alladhi la ilaha yi ñee nañu ci waaw gis nga àjjuma rek ba leen ko borom bi euh, nëbbee wan ñu ko bokk na ci liñ ñu gën a mere waaw waaw <laughs> ak wax ji ñu naan amin comme ni ko yonent bale saa saa waxee bu ñuy bu ñuy julli waaw yahuud yi naka yahuud yi ci chrétien yi ñee nañ waaw mooy ñu xam ci ñoom mais ñu xamul dara ñoom dañ lay mere dañ lay kii ak noonu voilà kon nag ah, yonent bi alei salaatu salaam nag lëkkaale xadiis bi yób bunt bi mooy gis nga xaal yi ñu fi wone yëpp yi ñu fi wax da nga répété ko fi sànq fàttale ko léegi ci niñ doon solo ñàkk solo euh, di jël lu néew rek ci col ko néewal lool ci wàllu lekk ak naan ak xiis giñ doon dëkkee ak tartaraayu dund xusunatul aysi giñ new woon yëgal na nag foofu nag ñoo ñu meloon mooy xayri yi gi gën waaw ndax xayrul qurun yonent may saa saam nee na xayrukum ki gën ci yéen qarni mooy sama maas léegi nañu taxaw tuusi ci ci affaire bii nii xayrul quruni qarni bon ñu jël rek li al imaamu Nawawi rahimahullah di toxal jëla ko ci al imaam qaadi al qaadi Iyaad ibn Muusa waaw rahimahullah rahmatullah alayhima mu ne ah mu ne ittafaqa al ulama al imam an-Nawawi mu ne boroom xam-xam yi dëppoo na anna xayra al quruni qarnahu ah aw xayra al quruni qarnahu sallallahu alayhi wa sallam kene bi gën ci siècle ce que siècle lañ ko woowe mooy en maas gi mu dund moom yonent bi alayhi salaam mu ne wal muraadu te ñëpp dëppoo nañ boroom xam-xam yi ne ñi ñu dëppoo ñi ñi ñi ñi ñu wax foofu mooy ashaabuhu mooy saxaabaam yi lañ ci jublu waaw ndax Euh, affaire bi mooy de toute façon Kisra mu ngi doon dund ko est que Kisra bokk ci ñu gën bokku Abu Jahl dund la Yonent bi sallallahu alayhi wasallam yaakaar nga ne ñoo ñoo tax ñu wax non mooy saxaaba yi ko gëmoon ba génn àddina ci mooy képp koo xam ne jataayoo nga ak moom gis nga ko même bu dee benn yoon la même bu dee jëlewoo ci moom dara da ngeen a bokk jataay kese fekk nga gëm yàlla génnaale àddina ak gëm yàlla googee yow saxaaba nga raw nga ku ñëw sa gannaaw ak lu mu mën a mën a am ci ay maqaamaa ci may ci allah ci ci gannaaw kooku kookoo koraw jeex waaw ndax borom bee ko feer mu daje ki nga xamante ni nii ku dajeeg moom la lay defar mooy ci moom la mais du ci yaw te ñooñu la borom bi daal di tànn waaw inna allaha axtaara muhammadan Eh, yow inna allaha axtaara ashaaba muhammadin yawma axtaara nabiyya waaw comme li mawlaana ibn Mas'ud doon wax radiyallahu anhu boroom bi yonent bu dee daa tànn saxaaba yonent bi alayhi salaatu wa salaam bis ba mu tànnee ba mu ba mu tànnee ba mu tànnee yonentam mu ne dafa xool xolu jaam yi gis ñi nga xamante ne nii ñoo gën a ragal ñoo gën a ragal yàlla gin fee sellale xol mu tànn leen jël leen def leen ñi nga xam ne ñoo doon ànd ak moom allah waaw ñooñu ñoo raw ñépp waaw kenn mënu la gis seen poussière waaw waaw kenn kenn du kenn nag kenn ci génn waaw kenn ku baax koo mës a dégg ku ne benn saxaaba képp moo raw waxuma la moom de moom ñeneen ñi ci des ñëpp ci wàllu yi ndax plus leen moo leen gën benn saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wasallam Allahu akbar Allahu akbar te loolu leeral nañ ko fi leeralati ko fi leeralati ko fi taxul jarul ñu fiy taxawaat léegi nag ginnaaw mu ne ah. qaala al qaadi waaw mu ne nag mu ne lii nag attention mu ne xayru naasi comme ci yenn riwaay yi ak xayrukum ak xayru naasi surtout loolu mu ne nag attention de loolu euh, bokk ci euh, yonent yi bokkuñ ci ah wala waaw mu ne loolu ba yonent yi bokkuñu ci il faut pas nga jàpp ne voilà kon comme que nee na xayru naasi qarni kon moom ñoo ñoo gën yonent yi mukk wal iyaadu billah noora mu ne wala yalzamu minhu tafdilu sahabi ala anbiya salawatullahi alayhi alayhi wa sallam alayhi euh, salawatullahi wa mukku waaw ay yonent lañu bokkuñu waaw ñooñu bokkuñu ci affaire bi waaw akbar léegi nag mu ne qaala alqaadi waxtalafu fi almuraad bil qarni huna mu ne al al al alqaadi Iyaad almaghribi dëkkoon Maroc fii ci Rabat lañ ko denc radiyallahu anhu wa rahima al-Maliki mu ne daal di imaamu Nawawi mooy toxal ci al-Minhaj mu ne al-Qaadi da nee na rahimahullah wute nañ fi al-muraad bil qarni huna qarni bi yonent way saab saab wax ne xayrukum qarni ki gën ci yéen mooy sama qarn mais qarn mooy lan mu ne fa qaala al-Mughira mu ne al-Mughira rahimahullah nee na qarnuhu ashaabu waaw nee na daal loolu mooy ashaabu mooy saxaabaam yi waaw mu ne walladina yalunahum xam nga da ne qarni summa alladina yalunahum léegi summa alladi alladina yalunahum mu ne abnaa'uhum mooy doomu saxaaba yi radiyallahu anhu mu ne ñetteel bi summa alladina yalunahum mu ne ñooñu nag abnaa'u abnaa'ihim mooy doomi doomi saxaaba yi mooy seen sët yi radiyallahu anil jami' <laughs> mu ne wa qaala Shahr kanta Shahr ibn Hawshab moom mu ne qarnuhu ma baqiyat aynun ra'at ra'atu mu ne fekk bët bu ma sa gis yonent bay saa saa mu ngi dund rek ñooñu bu ñu jeexee mas googu bu ñu jeexee loolu mooy xarnu waaw loolu kon mooy gis nga wax jooju waaw mooy kon saxaaba yi du d'une manière mooy xarn xarn yi mooy ñi ma dund sama maas ñi ma dundal léegi nag mu ne wa qaala ghayru mu ne eh, mu ne am na ñeneen nag ku dul kenn nee na al qarnu kullu tabaqatin mooy bépp classe muqtarinayni mu wala muqtariniina fii waqtin ñoo xamante ne ni ñoom ñoo lëkkaloo ci jamono bokkul loolu dañ leen di woowe qarn wa qiila huwa li ahli muddatin bu'itha fiha nabiyyun taalat muddatuhu am qasurat am ñu ne beneen wax alqarnu xam nga mooy lan mooy waa jamono ñoo xam ne àpp boo xam ne yonent suñu borom dafaa yónni yonent moo xam ne yonent ba lam nekk ca xeet woowee gudd na wala guddul mais fekk yonent ba buñ ko yónnee bu fa nekkee ba ni mu fay jóge loolu la ñuy woowe ñooñu mooy xarnam voilà bu moo xam nag lu gàtt la wala lu gudd la mu ne wa zakara alxarbiyu al imam al qadi iyad rahimahullah mu ne tànta alxarbi eh, eh, eh, moom nettali na rahimahullah al ixtilaaf fi qadrihi bi sinin moom nettali na wute gi nga xam ne moo am ci qarn ci ay at waaw yoo xamante ne entre min ashra sinin hmm, min ashri sinin ila mi'atin wa ishrin nga xam ne wute bi daa am ñoo xam ne dañ ne non qarn mooy dix ans am ñu ne non mooy wute bi jóge na dix ba cent vingt ans mu ne loolu kon jàppal mu ne nag loolee mu ne summa qaala ginnaaw gaal xarbi na wa laysa minhu shay'un waadih mu ne lii moom dara leeru fi moom <laughs> wala imaamul qaadi mu ne lii moom leeru waaw mu ne war a anna alqarna moom no alxarbi mu gis na alqarn mooy kullu ummatin halakat falam yabqa minha ahad alxarbi lay wax mu ne mu gis ne kullu umma xarni daal mooy bépp xeet boo xam ne nekk nañ fi ba jóge fi te kenn ci ñoom desatu ci loolu mooy xarn mu ne wa qaala alxasan albasri rahimahullah wa ghayru ak ñeneen gunul moom mu ne alqarnu ashra sinin gii mooy wax ji de moom moom lay détaillé ne mooy dix ans rek waaye dix an yu nekk loolu qarn la mu ne waaye wa qataada imam qataada ibn di'ama abul xattaab as-sadusi rahimahullah moom mu ne non sab'una mooy soixante-dix ans waaw qarn tous les soixante-dix ans mooy maas mooy qarn mu ne wan Naxa'i na ko noon al imaam an Ibrahim rahimahullah moom mu ne mooy quarante ans waaw <laughs> mu ne kanta Zurara ibn Awfa rahimahullah ibn Abi Awfa moom dafa jàpp ne mooy cent vingt ans gis nga wax yi al-Harbi doon wax mu ngi nii gis nga ca ba cent vingt mu ne waaye wa Abdul Malik ibn Umayr moom dana wax ne mi ah mooy cent lii nag ñu bari moom lañ jàpp waaye ak li nga xam ne mooy maas ñi nga xam ne ñoo ngi doon dundal bañ jeex voilà ñi doon dund mu ne wa qaala ibn al-Arabi kan eh, ibn al mu ne huwa al-waqt mooy jamono ji rek mooy jamono hada mu ne lii nag axiru ma naqala al-Qaadi al imam an-Nawawi mu ne lii mooy li mujjul al imam al-Qaadi daal bi toxal mu ne wa sahihu anna qarnahu sallallahu alayhi wa sallam as-sahaba wa thani tabi'un wa thalith tabi'uhu al-imam an-Nawawi nag di yàqal di di di eh, dëgëral di tarjih mu ne li wër daal mooy qarnuhu gis nga anna qarnahu mooy siècle qarn boobu muy wax moom sallallahu alayhi wa sallam mooy saxaaba yi dundoon ak moom waaw wa thani ñaareel bi mooy at-tabi'una mooy taalibey saxaaba yi wa thalith tabi'un mooy taalibey saxaaba yi ñoom seeni taalibe ñoon bu ñu jeexee mooy jeex na te lii mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgg ndax yeneen tubaab saa saa Mawlaana Ibn Umar mii dafa solo euh, loolu maa ko ci yokk maa ko wax sax voilà Imaam An-Nawawi li muy wax pare na foofu lay Imaam Al-Bukhari laa dafa solo jële ci Mawlaana Ibn Umar radiyallahu anhu mu ne yeneen tubaab saa saa dafa mas a taxaw mooy at mi mu génn àddina.